bu njëkk ba moo doon bakkan moo doon bànneex bi ci tegoon bu tuddoon ko moo doon shaytaanil la'in beneen bi ci tegoon mooy sa bakkan beneen bi ko ñeenteel mooy àddina beneen bi ko juróomeel mooy nit ñi léegi nag ci faslu bii mu beral beneen faslu benn pàcc ke beneen boo xam ne ci mbindeefu yàlla yooyu nga xam ne ki nan ma dem ci boroomam fekk mu suuraale leen xam nan lay doxalee ñoom sinon rek day paan day ngiro du dem mu ne kon faslu na pàcc ngi mu ne wa minhu fastami xikaayati laamal la ta'tamid alayhi haythu ma xasal mu ne wa minhu bokk na ci yooyee mbindeefu yàlla yooyee nga war a moytu te xam nooy jëflanteeg moom ñoom wala boog yi nga xam ne ñoom ngay xam nan ngay jëflanteeg ñoom boo bëggee sa cheminement sa dem ci yàlla sa yoonu yàlla jaar yoon sa jaamu yàlla nga am gërëmu yàlla nga agsi ci lii nga ciy bàyyi xel wa minhu bokk na ci fastami' déglul ma xikaayat yi déglul xikaayat yi sama nettali ah yow camsi al amal wa minhu al amal kon nag fastami' déglu xikaayat yi sama li may wax fii di ko nettali fii man Bamba radiyallahu taala anhu mu ne nag mooy jëf waaw xam nga ni Iblis dafa mooy man na yàqoo ci mu ngi jaamu yàlla moom mu assuré wu jàpp ne ah moom kay texe na moom muy julli di war def lu ne mu mu mu sukkandiw ko ci loolu mu ne la nag attention bokk na ci mbindeef yi nga xam ne man na laa yàqal kon déglul sama nettali laa ta'tamid alayhi haythu ma hasal waaw jamais au plus grand jamais bul sukkandikoo ci moom jamais def ba jàpp ne yow am nga yoo yelloo fa yàlla parce que quand même julli nga wala def nga lii mu ne bu ko def mukk foo ko mën a defe ak foo ko mën a amee jëf bu tax nga jàpp ne am nga dara fa yàlla moo tax mu ne la tatlubanna alayhi ajran wa thawab li kasrati al-ilali fiihi fi al-hisaab mu ne ba looloo tax comme nee naa la bu ci sukkandikoo mukk ak loo ci man di def kon nag laa tatluban ngal la waay bul sàkku alayhi ca jëf jëgee jëf ajran ak pay wa thawab ak ay yool bu ko sàkku lu tax mu ne li kasratil ilali ndax yow jaam bi ni nga taqee te tilim te wàcc sa jëf ji nga jàpp ne moom moo sell ba nga naan yàlla bi naan yàlla na ma dama cee war a fay mu ne yow wala nga ciy càkkuk fay xanaa xamoo ne sa jëf jooju bu ñu ko seetaa buñ ko seetee ci be ko seetaatee du du jaar yoon nga ne ko mu ne li kasratil ilali ndax bari ay problème yu ci am ay sikk waaw jëf joo xam ne ngistal new ci déggtal new ci aaw jëf new ci loolu yombul de loolu yombul te comme jaam bi nee waa na jaam bu rëcc ci yooyu mu ne nag comme daa bari ay ay problème te yii mooy ci gën a rëy waaw ak gis sa bopp aaw jëf naaw naw sa bopp xeeb nit ñi parce que yaa ngi jëf mu ne kon nag looyoo tax ma ne la kon bu ci sàkku wala yool ndax bari ay problème ay sikk fii ci jëf-jëfil xisaab yi bés bañ lay àtte bu la boroom bi moo tax yonent bi lii nii moo tax yonent waaw képp koo xamante ne nii ëllëg yowmal qiyaam wallaahi boroom bi daa jël daldi yow bi bi mu lay àtte mu jël par benn benn benn benn seet mbir yi teg ko ngay xool alaa lub bàyyiwu ci dara wallaahi ku kuñ ko defal dinañ la mbugal waaw ku ko defal dinañ la mbugal waaw moo taxoon mu ne yonent bi saa saa waxoon comme ni sayyidatu Aïsha moo ko solo xadiis mu ngi saxiixay ni mu ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man xuusiba unsiba mu ne yonent bi sallallahu na képp ku ñu àtte dëgg dëgg àtte borom bi dëgg dëgg àtte yow moom dañ lay buggal unsiba ko ajoo dinañ ko buggal Sayyidatu Aisha nee na ma ne waaye yonent bi xanaa suñu borom waxul ne fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira suñu borom waxul lool hein ne fa saw fa xel séef nañ jaam bi nga xam ne moo def lu baax yu xaasabu des na ko àtte xisaaba atte boo xam ne bu yomb lay doon yonent bi alei satu ne ko innama dhalika al ard dhalikil ard ne ko loolee sayyidatu loolu mooy lu ñuy dañuy dañuy gaaral nii rek mooy dañuy kii feuille yi rek grande rek la ñuy xool ubbi kii mais ci détails yi de bi du dugg bu duggee ci détails yi ku mu duggal ci yow foo jaar mu ndax matal jaamu yàlla gi à la lettre la bet la jaar ñu loolu waa ard la de borom bee gaaral noonu rek di fëye nii rek ngir ngir yombal waaw bi am yu mu sote yu bari waaye walakin man nuuqishal xisaaba yëhlik képp koo xamante ne nii liñ bët nañu ay mbiram seet ko bu baax kooku moom day alko kenn manu ci dara waaw moo tax imaamul Buxaari yi def baabu man nuuqishal xisaaba untin képp koo xam ne seet nañ ko ay mbiram càmbaral ko kooku moom de toute façon des na ko mbugal waaw ci la ëndee beneen version hadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne man nuuqishal xisaaba uddim sayyidatu Aisha nee na ma ne ko xanaa suñu borom waxul ne fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiira mu ne ko daalikal ard daalikal ard xam nga ne loolu du ah, suñu borom ci yërmandeem la defee noonu waaye wallaahi ku mu àtte kenn kenn seet di nga kuy kon nag moo tax bi lu moo tax muy wax li kasrati ilali xam ne de façon. bu borom bi dawaloon maandu teem àjjana moom dañ koy noonu lañ koy tëje kenn du dugg maandu tey yàlla wallahi bu ko daloon àjjana moom moom moom moom moom moom c'est à jamais kenn du fi dugg waaw waaw moo tax xam nga yonent saa saa mas na wax lu mel noonu saxaaba yi ne ko mel di yow ne ba ci yow mu ne ko waaw illaa an yataghammadani bi rahmatihi lu dul borom bi sëmb ma naq ma ci li nga xamante ne nii mooy yërmandeem géeju yërmandeem yu yaatu yi waaw waaw kon nag kon nag yow waaw boo xamee loolu kon est-ce que jarati na nga nekk fi naan borom bi sama jëf jii danga ma cee war a fay ay kii ak yii waaw te yow sa jëf yi bés bu ko borom bi seetoon ne la waaw kaay ma maandoog yow rek <laughs> doxaleeg yow maandute gu gu kii non yow am di am problème waaw walla yeneen tubaab yi sax sax waxoon na. la say jëf du dugal àjjana ñu ne ko ba ci yow mu ne waaw <laughs> wala ana illaa an yataghammadani Allah mu mu suturaal ma dugal ma ci géejug yërmande bi li bi fadlin wa rahma fa saddidu wa qaaribu <laughs> oh kon nag affaire baa ngoog moo dox sëriñ bi ne kon yow bul laaj ngal la waaye bul laaj sa jëf yi léegi nag bu borom bi ne daa bëgg ñu koy ñaan nii wax ñu ay ñaan ci alquran ak sunna dañ koy def ngir jaamoo ko ko rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban suñu borooma ñu ko digal ne wax leen lool ñu koy wax def ko jaamu yàlla lu mu ñu ci jox ñu jël bu ne ñoo ñaan leen ma ma may leen ñu ñaan ko ndax ñaan gi ñuy ñaan jaamu yàlla la waaw ñaanu jaamu yàlla la ñuy def mais du ñaanu exiger que ne kon def naa dara kon dañ ma cee war a fay par déedéet dinañ ñaan àjjana bi nga jëf dara ne borom bi may ma ci lii ndax moo la ko digal ci alxuraan ak sunna waaye lépp ci cadre nekk naa jaam di topp ndigalu sama sang lu mu ma ci jox bu ma xëyoon sax dem ba foofu mu ne ma joxuma la ci dara ma ne ko ës këy yaa ko sañ as-sam'u wa dégg ak topp waaw kon nag mu ngi noonu mu ne wa annahu laysa walaw kaana kathir laka fala yarurka kaydu dhil ghurur mu ne wa annahu téegal na gis nga jëf ji nga xam ne bokk na ci mbindeef yu garaaw yi nga xam ne mën naan alak nit ndax lu muy sukkandikoo ci jëfam jàpp ne fii mu ne moom c'est un grand quelqu'un alors que il est le plus petit des petits il est rien waaw mu ne ko kon nag yëgal ne wa annahu jëf ji lay sa law lay sa nekkul walaw kaadakat kasiir la kat mais dala même bu baree ñeelu la da nga koo moomul kon nag falaa yaxrul ko bu mu la wor kay du dil xurur boroom waraak euh, pexe yu boroom waraatekat bi di boroom waraatekat yi pexeem yooyu bu mu la wor waaw boroomuk wor waaruk wor gu rëy gi muy iblis ay pexeem bu mu la wor ba nga foog ne yow def nga fi dara yow mérité nga dara mu ne wakun lahu musaxihan bi sidqi waqulu ida daxalta daara alxaqi maa shaa rabbi kaana laa xawla wala quwata illa bil ilahi dil ala mu ngi tëj lii mooy bu mujj bi mu ne wakun kon nag sa jëf yooyu nekkal lahu ñeel ko musaxihan di ko yëwénal di ko réparer di fexe ciy def noo koy réparer mais mooy yéene bi sellaay dox sellal ko ngir sa borom bi sidq ci dëggoog sa borom ci jëf ji ngay jëf ngir moom waqul te waxal ida daxalta daaral xaqi boo duggee këru dëgg gi mooy lan mooy kër mooy boo tàmbalee di jëf waaw di jëf jëf joo xam ne yàllaa la ko digal ah boo fa duggee mooy sa boroom defal la xéewal ci jëf ja nga defoon am loo ci gis ay retombées ay yu baax boo fa duggee xam nga looy wax macha rabbi lépp lu soob suñu borom de kaana mooy nekk laa xaw la man de aw may pexe ba jaamu saa borom laa xawla aw may pexe ba sori ay tereem wanaa quwwata te aw ma kattan ngir jaamu sama borom wanaa quwwa aw ma kàttan ngir sori li ma tere illaa billaahi billaa bil lu dul ci borom bi tabaaraka wa taala mi ñeel lu ñu jaamu ko tongu zil ulaa borom kawe gi nga xam ne yéegul kooku la ñeel fii la mbir mi yem mooy lii lépp mooy l'incarnation moom laa la doon wax fan yére gisoon nañ ko fi këne jaam dëgg dëgg mooy da ngay incarner la hawla wala quwwata illa billah da koy dund mu dëggu ci yow boo ko defee kooku mooy àgg na kooku nekk na jaam te boo nekkee jaam xaaroo dara ci sa sang lum la jox nag ak lum la digal ne la ñaan ma ko nga ñaanal ko noonu te def ko loo xam ne jaamu yàlla la waaye du ma ko def di exiger di forcer naan lii lañ ma war a jox damaa def lii lan moo tax aw ma lii doo ko wax foofu la bii yam bii di ñëw ñu gis tatimma muy li nga xam ne mooy mottali bi wallahu maazifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin